wa fi al-baab al-muwaffi al-mi'a wa an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu idaa daxala ar-rajulu baytahu fadakara allaha ta'aalaa 'inda duxuulihi wa 'inda ta'aamihi qaala ash-shaytaan laa mabiita lakum wa laa 'ashaa' wa idaa daxala falam yadkur allaha taala inda duxuulihi qaala ash-shaytaan adraktum al-mabiit wa idaa lam yadkur allaha taala inda tacaamihi qaala adraktum al-mabiita wal-cashaa rawaahu muslim rahimahu allahu taala. barki yàlla laa iblis iblis baaxul billahi iblis baaxul moo yees kon hadith numéro sept cent trente mu wa an Jaabir ibn wa an Jaabir wa an Jaabir <laughs> muy Seydina Jaabir radiyallahu anhu eh, ah annahu qaala mu ne sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan idaa daxala bu saabu duggee ar-rajulu nit ki baytahu néegam wala këram fa dakara allaha taala mu tudd boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut inda duxulihi fa muy dugg ba muy dugg bu dee caabi la wala bubbi bunt wala porosé wala dara mu ubbi wala ñu sone ñu ubbil ko mu dugg na bismillah tudd turu yàlla hmm? waaye wa inda ta'amihi bu ñëwee ñu tegal ko la muy lekk wala bu jamancé lekk ba muy tàmbali bu tudd turu yàlla qaala shaytaanu shaytaani mu yées mi day wax ñi nga xam ne ñooy ñu yéesam ñi quoi am na ndoom yu bon yi koy jàppale dumburóom yi suqum si waaw mooy ñi nga xam ne ñoom lay utiliser ngir yàqal doomu aadama yi waaw alayhi salaatu wassalaam moom shaytaane mu yiis waaw moom lay ñoom lay waxal ne leen laa mabita lakum wala asha yéen de moom tey moom am manu ngeen a fanaan ci kër gi moom <laughs> waxuma la manu ngeen fee fanaan waaye man amu ngeen amu ngeen fi reera ah. <laughs> mooy waa bu génnee ba ñëw ngoon gi voilà yéen kay sawaay non c'est fini waa ji tudd na tur yàlla nañ seeti beneen kër beneen waay bu sàggan mais kii moom mooy véri bu doon ci wax e véri sur na kër gi véri sur alors gaa nga xam ne ñooy surveiller këru gaa yi ah <laughs> ku ci am bien bu baax tawaay da ngay dem ci waa véri sur ñu vérifier la sa kër waaw dóoral la fay am ay caméra yoo xamante ne nii dañ koy surveiller buñ gisee intrus koo xam ne bokkul ci kër gi dugg rek wala tëb miir wala yooyu rek ni mu gën a gaawee bi alarme bi day déclenché wu bu ko defee ay ay kii gaaw ñu gaaw ñëw waaw <laughs> yow boo duggee sa kër ne bismillah ak booy lekk na bismillah iblis danaan saa yi réussir na kër <laughs> waaw mooy lan <laughs> mooy saa yi saa yi ñag na kër gi yëpp. kii daal fu nekk sawaay dóor na fa ay ay ay barrière dóor na fa ay mbir yoo xam daa mel ne ay décharge électrique la bu may jege man iblis sama gaa ay ñu naan ma kër ma am problème waaw <laughs> marada yu yées yi ñu koy lëgëyal lëgëy yu bon yi ne ko leen laa mabita lakum yéen di amu ngeen fu ngeen fi fanaan tey <laughs> waaw <laughs> amu ngeen fi gîte amu ngeen fi dortoir wala ashaa euh, te amu ngeen fi bon lu ngeen lekk tey moom fii moom du ngeen fi suure moom yoboo ñu dem seneen mu ne waaye wa ila daxala gis nga bu waa ji duggee góor a jigéen a ci yem nag këram falam yazkur wala néegam falam yazkurillaha ta'ala wala tàntam loolu tànt ci la ah. nga naan moo man garaaw yoruma kër sama tànt kër ci walla yor ñun dañoo ñëw fii ci été yi di di di di dagg haricot wala li nga xam ne mooy ay new wala nangam dañoo dañoo nawetaan si bay bi man baax na gaa yi joxuñ ma nit benn tànt laa yor di ko fi teg bu ma kiiwee lëgéey leen bu affaire bi jeexee nawet duñu ñu ma ñu ne la booy dugg sa tànt boobu nag booy génn tëj ko fermeture ko bu kët sowa bi booy booy booy dugg ngay ubbi ne bismillah boo newul bismillah iblis day dëkk day fanaan ak yow mu ne wa iza daxala bu duggee nag falam yazkurillaha ta'ala tuddul yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegut inda duxulihi fa ba muy dugg qaala shaytaanu shaytaane danaan ah day wax gaa yi nag adraktumul mabiit eh gaa yi sama gaa yi ay moom ah trouvé ngeen nag dortoir tey moom fu ngeen fu ngeen fanaan am ngeen ko. waa ji tuddul turu yàlla bàyyi leen ko foofu sàggan ci lee wa iza lam <laughs> wa iza lam yazkur ta'ala inda taami loolu mooy bu duggee léegi nag bu ñëwee ñu tegal ko ñam bi dafa xiif tiit xiif xam naa payen la boo xam ne fit waa rucc ndax xiife na ci biti mu ngi xaar mu ne tënn waaw ñu tegal ko lekk gi wala mu tegal ko boppam dem rek jubal ci fa ñuy def lekk gi rek commencé tàngal rek dóor baata muy tàng sax mu tàmbalee dóor léegi nag bu tuddul turu yàlla ba muy lekk xaala seytaane danaan adraktumul mabita wal asha non seulement bi muy dugg turut yàlla tudd turu yàlla ma ne leen am ngeen fanaan tey waaye mu ngi nii di lekk trouvé wul leen ngeen daaw profité ci li muy ngeen am doole ngeen lekkaale waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko muslim laa ilaha illa allah <laughs> muy al imaamu mu muslim abul xuseyn rahmatullahi taala léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est-ce que kon ñu ngi ci njàngat yi loolu war nga ko xam fay même bu ma ko préciser wul ma nee laaj bu njëkk bi rek mooy premier njàngat tax est-ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam solo na ko al imaam Ahmad ak mbokku taalibam da al imaam Abu Dawud ak beneen mbokku taalibam da al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala eh, imaam Ibn Maaja du taalib imaam Ahmad ah. voilà mooy waa kutubu sitta ñoom Muhammad ibn Bashar ak ñooñu Muhammad euh, ibn al-Musanna comme ñoom ñoo ñoo tax maanaam seen ndax ñoo bokk sëriñ rahmatullah ala al al-imam Muslim Abul Husayn mu ngi kontine kitaabul ashriba buntu bi lenn ci def baabu aadaabi at-ta'aami wash-sharaabi wa ahkaamiha buntu tegginu lekk naan waaw les règles de comment manger ak seeni atte waaw l'islam bawul dara mu ne wa haddathana wala sëriñ bi ñu doon wax te mujj ko tudd sax mu ngi ni wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi mu ne wa haddathana te nettal nañu Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi muy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri Zamin rahimahullah sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana nettali ñu ad-Dahhaak mu ne yaani Aba Aasim ad-Dahhaak moo leen nettali ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim gis nañ ko fan a la moom boo seetloo moom moom da ngay tudd Dahhaak am sa doom tudd ko keneen waaye kële jiitu Dahhaak lay tudd ad-Dahhaak di doomi Makhlad Makhlad di doomi ad-Dahhaak ad-Dahhaak boobu doomu Muslim Muslim boobu doomi Dahhaak <laughs> waaw moom moom noonu la kenn bu kenn tëbee rek keneen ki day tudd Dahhaak <laughs> al-Basri ash-Shaybani Abu Asim rahimahullahu ta'ala an Ibn Jurayj moo ko jëlee ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ibn Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala qala mun akhbarani Abu Zubayr mu nekk ñu ne ki ma nettali man dong mooy Abu Zubair moo ma xabaar di Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlahum Abu Zubair al-Makki si woon loolu taalib imam Jaabir an Jaabir ibn Abdillah moo ko jëlee ci Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari as-Salami al-Khazraji as-Salami Abu Abdirrah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad rahimahullah al-Madani radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Ah, idaa daxala rajulu baytahu fa zakara allaha inda duxuulihi wa inda naamihi qaala shaytaanu laa mabiita lahu wala ashaa'a wa idaa wala ashaa'a wa idaa daxala falam yadkur isma allahi inda duxuulihi qaala shaytaanu adraktumu al-mabiita wa idaa lam yadkur isma allahi ah, idaa lam yadkur idaa lam yadkuri llaha inda taamihi qaala adraktumu al-mabiita wala ashaa'a wa hadithuhu imam muslim dégg benn affaire parce que comme que Abu Zubayr dañ ko xam ne mudallis la <laughs> mooy daa bokk ci nëpp nëppalkat yi léegi muy wane ne mu bëgg a wane ne non Abu Zubayr affaire bi ko dégg ci imam Jaabir ah. moo tax mu ne wa hadith wa haddathanihi Ishaq ibn Mansur mu ne te ca hadith bi sama beneen sëriñ di Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj mooy al-Kawsaj ibn Bahram Abu Yaqub al-Marwazi an-Naysaburi an-Naysaburi rahimahullah nettali ma ko qaala mu ne akhbarani mooy axbarana nettali nañu xabaar nañu Rawh ibn Ubaada di Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hasaan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne mu ne haddathanaa nettali nañu Ibn Jurayj nañu daal qaala mu ne axbaranii xabaar na ma doon Abu Zubayr annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah dégg na Jaabir ibn Abdillah voilà kon mu ngi noonu <laughs> waaw kon mu wane ne ah bu dee nëpp nëppal kat la tamit bii nëpp nëppalu ko kon <coughs> hadis baa ngoog noonu la ko al imaamu muslim abul husayn daal di kon solo léegi ginnaaw njàngat bu njëkk muy taxrij ñaareelu njàngat mooy lëkkaaleem bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bii di wax cent chapitre cent bunt tudd turu yàlla booy tàmbali lekk ak wax alhamdulilah ak yeexal yi mooy yeneen turay sa sam di ñu xamal loo xam ne ci kump la waaw du da ngay toog di xam ne nii lay demee non lii yonent way saa mu bokk ci mu'jizaam yi mooy di ñu xamal loo xam ne kumpag neen la mooy iblisul la'in ñun bu ñuy dugg suñu kër yi ndeket sa waay mu ngi ñuy surveiller surveillance gu cu gaaw waaw ba mooy dugg boo nee bismillah saa yëg ni ne wax nga bismillah yaa ngi seetlu nit ñi fi am yit ñaata milliards ñoo nekk ci kaw suuf ku ci nekk Iblis am na ci yow loo xoola pouvoir bi ko yàlla may <laughs> Iblis amul kenn ku jaar ci suuf lu dul Iblis xam na la Iblis moom bu man moom moom manoon na def recensement des hommes des personnes sur terre yoo xam ni te du juum <laughs> moom gaa yi yëpp dañuy gaa yi recensement dañuy kii ah c'est pas à la euh, euh, bu leer waaw mais iblis iblis la maroon na ñëw wax la fu nekk kan moo ko dëkk ñam ñoo dëkk fan ak fan ñaata lañu parce que kenn yoneen saa saam xamal nañu kuy dugg këram iblis xam na ndax yaa ngi dugg ci kër gi booy génn xam na booy lekk xam na booy nelaw iblis xam na ndax yaa ngi nelaw wala nelawoo waaw yàllaa ko jay nag moo ko seetaan may ko kàttan googu waaw <laughs> waaw mais du musaytir de moom duñu suñu musaytira <laughs> te du suñu muhaymina mu ko huwa allah kooku mooy allah <laughs> mais pas iblis waaw inna kayda shaytaani kaana da'ifa li ko yàlla may loolu lépp gis nga boo àndeek yàlla loolu la de non boo àndeeg yàlla la ñu naan la inna kayda shaytaani kaana da'ifa dëgg dëgg pexey shaytaane aka aka woyof aka aka mees aka faible mais yow sooy yow sa yoon nawul ci digle yàlla ak dara yàlla gannaaw non iblis moom iblis waay iblis iblis iblis xam na ma iblis yow yow yow ci la bopp iblis la wax loo nga naan xam na ma xam na la kay soldaaram nga <laughs> bu muy iblis wal iyaazu billah waaye boo àndeek yàlla waaw comme yàlla moo ko bind noon bu bon bi bind la yow la wax la <laughs> arab yi di wax ta boroom xam-xam yi di ko wax boroom masaalik mu ko doon wax <laughs> radiyallahu anhu alay ribbaanul baaqil qadim yow liñ fi la <laughs> taxlata eh, waaw ab la boo xam ne iblis xëlbu la boo xam ne sa borom moo moo ko bàyyi mu taw jëm ci yow moo ko seetaan ci maalute waaw yow borom bi bind bind la mais demal ci moom nga lakku ci moom ngir mu musal la ci kii nga xam ne mbindeef la comme yow Iblis laa tax la toa bul bul jaawale te yi de jàpp ne yow ci say pexey bopp ak sa xawla ak sa quwwa te amoo tus ci nga mën Iblis ku ko def Iblis rey na la iblis terrasse na la bu yàgg non xam nga nooy gañee iblis da dem làqu ci sa borom moo tax borom bi a'udhu billah minash shaytanir rajim mu a borom yonent bay saa saa booy jàng alquran wa idha qara'ta alquran fasta'in billah minash shaytanir rajim hatta booy jàng li gën a màgg kaddu gën a màgg muy kaddu borom bi tabaraka wa taala mu ne yonent bay saa saa boo koy jàng dawal làqul ci sa borom sakkul ndimbal sa borom musal la utal la protection min ash-shaytaani rajiim ci shaytaan mi nga xam ne mooy le lapidi moom la borom bi jam moom la borom bi jam waaw laqul ci sa borom waaw waaw kon alhamdulillah moo tax loolu lépp la jaaxal waaw mooy Iblis gis nga seytaane yi ñu xamul dara ak ñi nga xam ne jaamuwuñ yàlla amuñu xam-xam ñoo jàpp ne gars yi dañoo am pouvoir yoo xam ne man nañ leen ci lool qul lan yusiibanaa illaa maa kataba allahu lanaa huwa mawlaanaa waaw ma ne tus du ñu dal lu dul li yàlla bindoon ngir ñun ci lu neex waaye it du ñu dal safaan lu dul lu yàlla bindoon ne moo ñuy dal xanaa jàngalu kon say ndam do am passe gisoon nañ xadiis bi fii yaa gulaam waaw inni uallimuka kalimaat waaw maa ngi lay jàngal ay kàddu waaw bokk na ci am ko waxoon mooy ihfadillah yahfaduk waaw waalam bokk na ci annal umma gis nga xeetu yépp te loolu waxoon naa la ku dut yàlla ci nga waaw du xeet mooy xeetu mag wa moom naan rahmatan wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ñoom ñépp ginneeg nit ak lépp xatta yi nga xam ne ñoom loolu du ñu ko def ñoom waaye même bu jàppoon ne dugal leen ni sax kenn manulaa lor lu dut loo xam ne daa fekkoon yàlla bindoon ne lii la moo lay dal waaye manuñ laa jariñ lu dut loo xam ne yàlla bindoon ne loo waaw rufi'atil aqlaam wa jaffatis suhuf waaw gis nga këyit euh, xalima yi ñu doon binde dogal ya jeex na te këyit yañ ko doon bind ma ne yëkkati nañ ko wow na wow na wow na jeex na waaw kon nag euh, tiit lee bee nangam ak nangam man daal ba ma génnee nangam man saytaane yi euh, ñu nangam yooyu ma ne wàññiwut dara da sonal sa bopp du lil da jaamu sa borom wakkirul sa borom laa tax waaw bul jaawalee peral foog ne sa yooyu mooy tax iblis yi abaali sa bon yi saytaane yi bon yi minal jinni wal insi bal déedéet non non kon iblis yonent way saa saa xamal nañu ne boo dugg sa kër tuddoo turu yàlla iblis day wax gaayam yi ay wooy ga ga leen am ngeen fu ngeen fanaan lii moo tax li imam an-Nawawi al-Hafiz kii al imam al Ibn al-Qayyim doon wax ñun ñu gis ne loolu moo gën a dëgër te ne lekk moom tudd yàlla farata la parce que da ngay may noon bi Iblis kàttan waaw te tamit du ko gër yow imagine sa noon xoolal nañ jël benn exemple le plus grand agresseur de tous les temps nga xam ne médias yi di ko coow ba pare miñ sa waay c'est comme l'éclair quoi gis nga bu defee tojaange mu balaa flic yi ñëw gaa yi ñëw mu ne mes kenn du ça fait cinq ans personne ne trouve sa trace waaw yow nga imaginer ñu ne la ah saa yi gis nga sa kër gi boo fi duggee bi ngay dugg moom mu ngi duggaale ak yow booy ubbi mu ubbi di dugg muy dugg ak yow wóor na yàlla doo ubbi doo ubbi de da nga naan boo mayul feneen ngay fanaani wala ci leneen bam leer nañ que ne moom kese yow kese la leer wu foofu yépp door a dugg léegi lan ngay xalaat ci gën a yées ñoom iblis léegi kon koog duñ la may ñu la lay tax moom du fanaan ak yow te bu fanaan ak yow yàq kese lay def ci kër gi moo gën a garaaw am till boo dugal ci ngunu ganaar muus mu xiif boo dugal ci ngunu ay cuuj moo ko gën a garaaw. lépp la daan tëll la yeneen lay yàq même bu suuree sax day xotti baatu tuuti di def Iblis a leen gën graw kooku nañ lañ la mën a waxe ne boo dañoo sopp kese bu do loolu li ñu gën a mooy li li ciy wax al imaam Ibnul Qayyim ne loolu moom farata la waaw tudd tur yàlla booy dugg sa kër farata la parce que protection la wiqaaya la contre Iblis waaw mu yées mi nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala daa wax ñu muslu ci moom te bokk na ci li ñuy musal ci iblis bu ñuy dugg suñu kër mooy ñu ne bismillah waaw bu ñu ne bismillah gis nga li ñuy wax mu ne yi ah euh, euh, euh, daju ngeen daju ngeen fu ngeen fanaana amu ngeen fu ngeen fanaana la mabita lakum amu ngeen fi ngeen fanaan waaye waaye buy lekk iblis ak koy surveiller bu ne bismillah mu ne gaa yi ah amu ngeen lekk ah, la encher amu ngeen lu ngeen reere ah amu mooy loolu nag añak reer ak ndékkee ci yam waaw bu dee daa dugg këram ne bismillah lekk ko jot mu ne bismillah iblis na leen la mabita lakum wala asha non seulement amu ngeen lu ngeen lekk amu ngeen fu ngeen fanaan waaye amu ngeen lu ngeen reer amu ngeen lu ngeen lekk tey ndax waa ji vérissure na kër gi waaw tëj na kër gi verrouillé na kër gi yëpp ba ñun mënuñu fay dugg waaw kon loolu mooy lëkkaalee mag suñu bunt bi kon tudd turu yàlla ah waay waay waay tudd turu yàlla kon allah waaw tudd turu yàlla waaw <laughs> waaw loolu moom day nekk ràññeeku booy dugg sa kër waaye day nekk lu ràññeeku booy lekk waaw wallahu taala léegi nag leneen loo xam ne moom lañ ci mën a jànge mooy lii Iblis pouvoir bi ñu doon wax sànq ndax borom bi waxoon nañu ko suuratul A'raaf ya bani Adam ya bani aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu kamaa axraja abawaykum minal janna kamaa axraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min haythu laa tarawnahum innaa ja'alnaa ash-shayaatiina awliyaa inna ja'alna ash-shayaatiina awliyaa'a lillaziina laa yu'minuun suñu waroon nañu yaa banii aadam éedéen doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam laa yaftinannakumu ash-shaytaan ngalla waay bu leen shaytaane fitnaal fëkk leen fexe li tax ma andi leen ci kaw suuf mooy ngeen wéetal ma ba bu ngeen ñëwee ma taray leen ëllëg ngal la waay bu mu leen fitnaal seytaane kamaa def ba ngeen perdre seen dund gi kamaa kenn ni ngeen xam ne axraja la génne woon abawaykum seen ñaari bayyi min al janna sa ajjana waaw muy suñu yaay a ah, suñu maam Adam ak suñu yaay Hawa alayhim asalatu wassalam nan la def ba mu leen see bëggee génne yanzi'u anhuma libaasahuma dafa xot dafa xëcc génne rocc jële ci ñoom seen la nga xam ne mooy seen làmbaay seen protection la dindi la nga xam ne mooy seen awra mooy muur seeni awra loolu la dindi ndax Iblis il pour la la dérider nit ñi di di di di vivre ah les les dënn ci biti yu jigéen yeeg yeel ci biti hanche ci biti ah out Iblis il est pour ça yow góor ci mole yi ci sa ginnaaw gi ah sa ndug gi awut ah sa tubay ju ndaw ñi nga naan da ngay crise konos awut Iblis yooyu la bëgg wala iyasu billaa yu salte yooyu ndax xam na ci noonu ci la na naan tuy ndax tu seras vulnérable waaw sniper bu yées la boo solul sol gu jot rek te loolu mooy yére bi tey mais nag lan ngay xalaat kon ci yére biir yi pël la lay def pël nga wadd waaw mu daal li lay ramasser bokk ci ñi nga xam ne chasse la chasse est bonne lay wax wal iyaazu billah waaw ngir mu li yuriyahuma sawatima innahu moom iblis yaraakum beneen di gis huwa moom wa qabiluhu ak ñi nga xam ne ñoo abaali say mel ni ñoom bokkam yi min haythu la tarawnahum foo xam ne yéen du ngeen leen gis waaw ñun nag ñoo def aw euh, saytaane yi nekk ay parandoog ñi nga xamante ne laa yu'minuun gëmuñ yàlla waaw kantaa ñi gëm yàlla moom ñooñu allahu mawla alladhina amanu waaw ñi gëm yàlla loolu moom c'est pas grave <laughs> ñooñu moom seen kilifa lii lañ la doon wax li Seydil Hadji Malick doon waaw ku dut ku ku amul kilifa saytaane <laughs> di ci kilifa loolu mooy yàlla ah waaw waaw loolu moom yàlla la waaw ndax moom mooy mawla alladina amanu dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum ke suratu alqital suratu saydina muhammad alayhi salatu wassalam waaw ñoom amuñu kilifa waaw borom bi nag ne ñi nga xam ne gëmuñu yàlla maa def seytaan nekk seen kilifa waaw moo tax buñ naan la ku amul kilifa saytaane di ci kilifa mooy ku yàlla nekk si ku nanguwul yàlla di sa kilifa saytaane yi nekk sa kilifa waaw kon gis nga borom bi li wax ñoom daleen leen di gis moom ak dàngooram tribu foo xam ne du ngeen di gis moo tax mu man yépp moo tax yonente bi saa saam ne inna shaytaana la yajri min ibni aadama majra dam gis nga waa ji ñu naan iblis al-la'in day daw ci euh, yaramu doomu aadama fii deret di jaare wala comme ni deret di jaare voilà lay ci moom moo tax lépp lu muy def mu ngi koy surveiller di ko xool di xaar rek moindre pas bu ne ko waaw mu asome kooku noonu moo tax suñu borom ne inna shaytaana lakum adu yëg leen ne shaytaane menn ay way lakum adu da waaw dëgg dëgg seenum noonu la de la ilaha illa allah wa anna innahu lakum aduwwun mubin waaw alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin te suratu yasin waaye yéen jëluma woon ak doomu aadama yi alayhi salatu wassalam ni ngallaawaay waxuma leen woon ngallaawaay bu leen jaamu ta bu leen topp iblis shaytaane moom dëgg-dëgg leer ngir yéen kon nag nañu def attention de waaw wala tattabi'u xutuwaati shaytaani de xutuwaati de innahu lakum aduwwun mubin bu topp jéegoy shaytaane wax yooyu euh, euh, euh, ilham yu yéesu shaytaane di déeye ko pousser jéegoom yi seenum noonu la bu leer de waaw waaw loolu na leer nañ na leer naan ah illah ab noom la pour ñun mais duñ ko ko jàpp vraiment bokkul ci am personnalité nit mais yow yow kéemoo nini ni ku bon la yow nga koy nga koy ngay nga nekk sa sa son euh, benn lèche botam di ko maral ay ay dallam wal iyaazu billah looloo yées inna shaytaana lakum adu mais fattaxidu aduwa suñu waroon nee na di suuratu faatu shaytaane loolu la ngir yéen jàppelan ko noonu nag innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir day woo di fexe di amaduwe di neexal lam lay woo di la ko yoon taaralal parti wam ñu ànd ak moom parti am ngir ñu bokk ci waa sawar ëll gis na kon ni nga xam ne noonu lay eh, eh, waa léegi yow loolu da ngaa mën a mucc ci kooku loolu nga dem ci borom bi nga xamante ne moo la bind bind ko ngir mu musal la ci moom loolu la kon gis nga wallahi huwa al-aduwwu al-ladud moo yées mooy noon bu bon bee bona bona bona bona bona bona bona bona bona bona foo teg bon jafala teg waaw waaw dañ ciy xamee quand même ci hadis bi tudd turu yàlla quand même ni mu kawee allahu akbar mooy boo ko tuddee rek non seulement da lay ubbi buntu barke yépp mais da lay musal ci lépp loo xamante ni safaan la léegi nag li gën a yées mooy maaman yi nga xam ne mënuñu tos ñoo lay gëmloo ne képp koo xam ne daa xaw a ba yenn yi dal ko jóge ci iblis yi iblis ci mbokkam ñoom ñu ne ñoom ñoo lay faj da la wax ay mbir shaytaane nga koy gëm wala iyaazu billaah te waxoon nañ li conante way saa saa waxoon ku fi ute dikk la barraaf kuy xam-xam lu mu wax la yow boo demee rek yow quarante jours loo julli yàlla bu ko nangu waaw ab seetkat ab magicien nga dem mu wax la naan la nàngam ak nangam di xam-xam boo yow rien dem nga mu wax la rek quarante jours loo julli yàlla du ko nangu boo ko gëmee nag weddi nga li nga xam ne moom lañ yónni woon yeneen tubaab yi saa salaam waaw allahu akbar waaw loolu weddi nga ko yow weddi nga ko yow weddi nga ko wal iyaazu billah léegi loolu yow lan moo la ko jaral lan ana lan dong maaman yooyu nag tamanuñ tus ñooy ñëw nag ne la ñoo ñoom xam nañu quoi waaw waaw ñoom man xam nañu man nañu waaw ñoom xam nañu man nañu di la gën a ci biir Iblis ak mbokkam waaw waaw akbar kon au lieu bu leen dara laalee jóge ci saytaane ñu dellu ci yàlla déedéet ñoom dañuy dellu ci ñi nga xam ne ñooy euh, seen collaborateurs yi ci nit ñi ginne yi ñu gin leen a suru xol nag wal iyaadu billah hein kon loolu garaaw na <laughs> kon daal protection wa ngoom vérifier leen seen kër yi lañu vérifier suñu kër yi ak suñu lekk yi loolu dañ ciy xamee hadis bii que ne iblis day lekk waaw saytaane yi dañuy lekk parce que bu dul woon dañuy lekk leneen luñ ci jànge lan la yonent bay saa saam naan bu dee tuddoo turam moom mu ne ah am ngeen adraktumul mabita eh, wal asha bu tuddul turam buy turu yàlla buy duggu ak buy lekk mu ne gaaw leen dab ngeen jote ngeen fu ngeen fanaan waaye lu ngeen lekk kon kay dañuy lekk moo tax jin eh, jin ñi nga xam ne julli la ñu laajoo yonent bay saa saam azad waaw waaw bañ dajeeg moom ca laylatul jinni yonent bay saa saam daje woon ak jinni yi ndax dañ koo yónni mi na ci jinne yeeg nit mi na ñoom ñëpp kon ñoom dañuy lekk waaw léegi nag nan la ñuy lekkee ah, loolu yàllaa xam waaw ak ku ko yàlla xamal kanta li nga xam ne moom leer nañu mooy day lekk ndax yonent bi alei saatu salaam ko wax te xadiis yi da ko dafa bari sax ci sunna yuy wane ne saytaane yi dañuy lekk waaw waaw <laughs> waaw te ñoom ñu ko kal rek ci kii nit ki est-ce que bu tudd na turu yàlla am déet am na nag ay masala yu mën a dugg fii mais dañ koy bàyyi ci xadis bi ci tegu insha allahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala